ñu ngi woon ba léegi ci <coughs> euh, attey mariage ci lislaam muy axkaamu ziwaaji wala axkaamu nikaax ci suñu jotaay bii ñu génn nag euh, gisoon nañu wuute boroom xam-xam yi ci raxmatullah alayhim est que ndaw si ndax wàlli yu muy kilifaam maye ko farata la walla déet gisoon nañ ne loolu li gën dëgër incha mooy ne farata la euh, gisoon nañu loolu moo doon wax waa jumhur xilaafan lil xanafiya adilla yi nag tënkoon nañ ko même bu dee ne xanafi yi ñoom am nañ yeneeni adilla yeneeni argument mais waxoon nañ la bërëb bi du bërëbu yaatal liñ ci wax noonu doy na incha allah ndaa indi nañ seeni argument ba indi seen qaayida boobu nga xam ne ida xaalafa arraawi bima rawaa fal ibratu bima ida fal ibratu bima raa bima rawaa ñu ne saxaaba bi radiyallahu anhu bu jëlee xadiis ci sax ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye ba jëf jotee moom mu jëf lu wuteek li xadiis boobu di wax li ñuy bàyyi xel mooy li mu jëf waaye paa li mu jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam riwaaye ko daal di koy nettali ndax amaana mu gis leneen lu tax mu bàyyi ko fi même bu dee na qaayida boobu waa jumhur ànduñ ceeg moom ñoom euh, ndax nee nañ leen mën naa am da koo fàtte wala moom mu jàpp ne loolu tekkiwul nekk farata la woon yooyu yëpp mën na cee am loolu nag mënuñu cee dëppoo te ñun kiñ ñu royloo mooy alayhi salaatu kon nag li ñu jële ci moom bu fi newee ki ko indi wuteeg li mu wax bu boobaa dañuy bàyyi li mu wax waaye topp li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ñoom ci seen qaayida boobu daldi nañ ciy sukkandikoo ci côté Aïsha radiyallahu anha ak maye yim doon maye ni nga xam ne moo leen yilifoon di doomi sëram yeeg doomu frèram yeeg yooyu waaye loolu li gën dëgër mooy ne moom sax mayewu leen woon mooy bu demeen ba maye ba dara desul lu dul maye dafa jox euh, dafa wax ki nga xamante ne nii euh, ndigal kenn mu daldi koy maye loolu la def moom yaa Aïsha radiyallahu anha xadis boobu ñoom imaam at daal na koy solo euh, ak euh, imaam Ibn Abi Shayba <coughs> bu ñu paree ci loolu mooy loolu gisoon nañu ko ndax yaa Aïsha xam gisoon nañu ne moom dafa moo solo woon ne yonent bi alayhi salaam dana ayyuma imra'atin bépp jigéen boo xam ne nakaxat bi geyri idni waliyiha fa nikaaxuha baatil fa nikaaxuha baatil fa nikaaxuha baatil fa in shajaru fal waliyu fal fal fa sultaanu waliyu man laa waliya la moom moo solo woon loolu léegi foofu tamit am nañ fa ay tontu comme bon niñ ko junje noonu waaye loolu doy waaye li gën a dëgër mooy ne mariage bu amul wali yi li gën a dëgër mooy ne mariage boobu tuddul mariage bu mariage euh, mooy fokk mu am waaye gisoon nañu tamit après loolu loo xam ne dañ ko fàtte woon muy hukmu hukmu ziwaaj wala al annikah lan mooy àtteem ci l'islam loolu yi gisoon nañ ko tawaxoon nañ ne li gën a dëgër mooy li mashhurul maliki rahmatullah alayhi wax ci teqantal boobu nga xam ne nit ku ne euh, moom dañu koy bàyyeeg li nga xamante ne nii dañuy xool moom ci ban kaas euh, la ànd la topp fan la soit dafa day nekk lu war ci moom du loo xam ne dañuy tëb rek jooyal ko ni ñépp lii la leen war ñoom ñépp waaye dañuy xool ku nekk cas par te loolu mooy li gën a dëgër incha allah euh, na ko noonu tamit femmes yi noonu la femmes yi tamit ci li gën a lool la am na nag ñu ne euh, euh, ñoom takk mooy mariage du farata ci ñoom tegtalewo benn xali xadiis mais dañ naan leen xadiis boobu noonu ngeen di wax loolu mooy ci kaaw kooku noonu kaaw ndaw soosu looloo doon ndax dafa ñëw mooy ginnaaw gi bi mu après <coughs> mu wax ko euh, àq yi nga xam ne moom la am ci jëkkëram ak yëpp ndaw si waat ne moom du du du sëy mukk ñu ne bu doon loo xamante ni nii ne ñoom dafa war ci ñoom kon yonent mi alei saatu salaam dina ko ne ah déedéet malgré loolu nag di sëy mais dañ naan déedéet loolu noonu euh, kii la rek mooy ne kooku xaa moom état wu ndaw soosu la moom moo nangu moom loolu la mooy dafa bokk comme cas yi niñ ko développé ni ñu ko départagé woon ci dagan xaraam yooyu euh, war yooyu rek la incha allah léegi euh, tey ñu waroon a gis kon te annoncé woon nañ ko muy chart yi nga xam ne ginnaaw bi ñu gisee ruknu yi di ponk yi di as di ñett yooyu nga xam ne mooy al ijaabu wal qabul waa ji day ñaan ñu nangul ko li muy ñaan damay ñëw di may si damay ñëw di ñaan si soxna ñu may la wala waa ji may ne may naa la sama soxna sama doom wala sama kii nga xam ne maa ko yilif nga ne nangu naa loolu benn affaire la beneen bi mooy il faut jëkkër ji ne fi ak jabar ji muy ñu présent mooy ñoo xamante ne ñu nekk lañu du ñu ay fictif ñoo xam ne kenn xamul fu ñu nekk ci xel yi rek ay personnage virtuel lañ déedéet voilà euh, léegi bu mujj bi moo doon alwali ginnaaw ruknu yooyu léegi nag moom am ay condition condition yi tax euh, mariage wér ci l'islam ñu ne lii moom mariage la bu wér bu valide la loolu am na luñ ci jotoon tudd ci jataay bi bële weesu bi ñuy gis liñ la wax sànq alhamdulilah deuxième ruknu bi que ne il faut ndaw si ne fi ak waa jiñ koy may ku góor gi Euh, waxoon nañ la foofu ne la amoon na ay charte mooy ñu bañ a forcer ndaw si mooy euh, forcer bañ cee am moo xam nag euh, waa ji la wala ndaw si kenn du leen forcer bon am na nag benn am na ay cas yu yi di wax ne bu boobaa forcer dina ci mën a nekk Euh, mooy koo xam ne euh, dafa xaw am problème mu xel te kooku mais du tout le temps te kooku noonu euh, bu ñu ko mayul soxna mën naa njaaloo kooku baayam wala ki nga xam ne mooy tuteur am man na ko forcer may ko ak ki nga xam ne safii la mooy dafa dese mooy ne kooku am na ñuy wax loolu ci fuqaha yi rahmatullah alayhi waaye loolu tuddoon nañ ne charte yooyu mooy kenn du ko forcer waaye ñu deuxième charte bi moo doon ndaw si euh, bañ a xaram waa ji loolu mooy charte bu njëkk bi mooy charte bi tax sëy ci lislaam ñu ne bii valide na mooy ndaw si bañ a xaram ki nga xamante ni moom lañ koy may te yooyu nag alhamdulilah def nañ ko ci jotaay bi weesu moom lañ tëjewoon ñi nga xam ne dañ la xaram ba faw ak ñi nga xam ne dañ la xaraam momentanément temporellement mooy ne yooyu gisoon nañ ko mooy ne charte bu njëkk baa ngoog mooy ne kon ndaw si bañ a nekk koo xam ne dafa xaram waa jiñ koy may loolu condition la pour ñu ne sëy bi dak valide na baax na loolu mooy la mooy sëy boo fekk ndaw si ki ñu ko waa ji ki ñu ko may jigéen boobu manu ko woon a takk ndekete comme koo xam dafa takk benn jigéen takk sëram boole leen kooku dañuy xam ne sëy boobu baaxul ndax lan charte bi la condition bi moom la remplirul mooy ne kii dafa xaraam ci moom te ku xaraam ci moom manu koo takk léegi deuxième euh, kii bi euh, charte bi muy condition bi tax mariage wér ci l'islam euh, mooy dañ koy woowe al ishaadu mooy ndax loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuute mooy al ishaadu awil i'laan mooy ne ndax ñenn ñi dañu ne euh, ci dinañ ko gis léegi développé ko insha allah boroom xam-xam yi al ishaad mooy nga ut ñoo xam ne ñooy seede sëy bi ginnaaw ñaar ñaari côté yi ñii ñaan si mooy ku góor ki ñi ko ki bu dee moom ñëwul ñaan si ndaw si ki koy maye moom ndaw si mu ngi fi mais ak ki koy maye même bu dee nekkuñ fi ñu leen di maye mooy deux personnes ngoog minimum mooy léegi nag ñu da ngay gis délégation lay doon ku góor ki ay baayam ak wala ay ay ba ay baay tëxam ak yooyu yëpp dañ ciy ànd ay nijaayam ak ay xaritam ak yooyu yëpp mais ñooñu noonu. Euh, mooy kiy ñaan daal kooku ne fi ak ki nga xam ne mooy maye mooy papaay ndaw si wala doomam wala frère am wala ainsi de suite mooy minimum deux personnes ngoog léegi nag mu des mooy shahada ñoo xam ne ñoo tax ñoo koy seede loolu mooy deuxième charte bi ginnaaw bi nga xamante ne nii ndaw si bañ a waa ji deuxième condition bi tax mariage bi dagan valide mooy mu am seede wala boog ñu yëgle ko ñu publicité ko ndax la mais lan moo tax ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñu ñu charia di daal di demander il faut mu am ñu ko seede ay témoin ndax euh, gis nga bu dul témoin da ci am témoin yi ñu fekke ko loolu mooy différencier entre li nga xam ne mooy mariage ak li nga xam ne mooy nekk noonu rek mooy concubinage ndax mariage dafa am ñu seede ni ñii maye nañu ko ñii ñoo ko fekke témoin yaa ngi ba bu ëllëg ku nar a remettre en cause bi ñu ne diw diw ñoom fekke woon nañ ko alors que bu dee concubinage loolu amu ci dañuy nekk rek di dëkk di nekk di di continuer noonu rek waaye tamit dañu ko yoonal ndax lan ndax gis nga mariage muy pacte boobu dafa am ay àq yu bari yoo xam ne moo ci gàllu ndax bu ci doom juddee ci lañuy xame ndax doom ji kan moo ko jur ak kenn ci ñoom ñaar bu dee bu génnee àddina kan mooy doonu kan ainsi de suite àq yooyu yépp ak mbokkoo gi muy jur entre ñaari famille yooyu yépp dafa nekk àq yu rëy yoo xam ne du ñu bàyyi noonu rek ñu naan garaawul ñoom ñaar nee nañ mayante nañu maye am nañu leen maye noo il faut mu am ñoo xam ne ñoo koy seede walla ñu yëgle ko boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañoo wute est-ce que pour euh, mariage valide est-ce que il faut mu am loo xam ne mooy al ishhaadu wala al i'laamu i'laanu est-ce que témoigner mu am ñu ko témoin rek dina doy même bu dee ne après ñoom génnuñ yëgle ko wala boog témoignage bi ay nit témoin ko du loolu mooy farata waaye liy farata mooy nañ ko yëg rek après nañ ko yëgle en tout cas balaa muy dugg ba mooy bala muy cons bala ñuy consommer mariage bi nañ ko yëg nañ na na ne siiw léegi ñaar yooyu ban moo ciy farat présence de témoin walla boog avant ñuy may ñu wax ñu siiwal ko bañ fekke ñooñu euh, ba mu siiw ko ne tay jii heure bii lañ may diw ak diw wala après maye ñu daal di koy publicité avant ñoom ñuy séq dara ban moo ciy farata wala boo ñaar yéppay farata wala benn bi rekk a ciy farata beneen bi du farata wala benn ci ñoom ñaar sax du ci farata yooyu ay wax la yu wuute wax bu njëkk bi dañ ne al ishaadu moom mooy charte bi mooy condition bi nga xam ne pour mariage valide il faut mu am ay témoins kantaa nag yëgle ko al i'laanu yëgle ko loolu dañ koo sopp rek loolu noonu dañ koo sopp rek après après moom non mooy ne euh, dañ koo sopp en tout cas bu témoins yi teewee jeex na léegi dañuy sopp rek ñu publicité ko yëgle ko ngir nit ñi yëg ne ah euh, Ahmad mii kat moom moo takk Aïcha mii loolu bu ko ay témoin kiiwee loolu mooy li nga xam ne manu la ñàkk témoin am mais nag buñ ko yëglee daa gën mooy mustahab la loolu moom la waa jumhurul ulama wax muy xanafiya yi imaam abu xanifa loolu la wax naka noonu imaam malik rahmatullah aley te boo demee ci ngiiram tamit Euh, dangay gis ni ñu bari moom lañu wax que ni moom li nga xam ne mooy farata daal mooy condition bi mooy témoin yi témoin yi teew waaye yëgle ko dañ koo sopp te loolu it moom la imaam Shaafi'i wax te riwaaya la buñ jëlee ci imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii naka noon imaam imaam al-Awzaa'i it loolu lañu wax rahmatullahi alayhima ñoom dañoo ñu ne leen léegi yéen lan mooy seen tegtal que ne yéen moom témoin témoin présence témoin mooy mooy mooy condition ci mbir mi ngir mu baax kantaan ak yëgle bi moom dañ koo sopp rek ñu ne ndax am na xadis boo ngeen fi waxoon fan yee ci jataay bii weesu euh, ñu ne leen ban xadis ñu ne dangaa fàtte xadis bi ngi ñëw fi gisoon ne imaamu Ahmad solo na ko ak waa sunanul arbaa ba mu des imaam an-Nasaa'i ñu ne leen ban xadis la ñu ne non mooy xadis bi ne laa nikaaxa illaa bi wali gis ngeen xadis boobu ñu ne waaw lool moom terme lafz boobu waaw ñun waxoon nañ la moom lañ gisoon sax ci waa jumhuur ak xanafiya yi bi ñuy wax naan ay eh, mariage boo xam ne amul kii tuteur mooy baaxul waa jumhuur ci loolu lañ doon eh, layoo te lay di di di laye te gis nañ leen xanafiye yi tontoon même bu dee ne waa jumhur wax a gën a dëgër ñu ne ñu waa xadis boobu noonu ñu ne leen waaw lu xew foofu ñu ne nag xadis boobu noonu noonu gis nga boobu noonu dafa am benn yokk bu ci am bu am solo boo xam ne mooy war ne moo ñuy wan ne gis nga témoin ñaari témoin fekke ko témoin ay témoin fekke ko loolooy condition bi mooy li man de ñàkk ñu ne leen lan moo ci yokk ñu ne wa shahiday adl dafa am ci yoon yoon yoo xam ne da dafa ñëw ne wa shahiday waaye euh, li gën dëgër mooy ne kon hadis bi buñ leen déglu nañ la laa nikaax amul mariage illa bi wali lu dul présence wali buy may ndaw si kilifaam wa shaahiday adlin ak ñaar ñoo xamante ne nii ñoo koy seede ñoo xam ne ñu maandu lañ waaye euh, à vrai mooy yokk boobu wa shaahiday adlin mooy ne wérul loolu wérul Euh, même bu dee ne am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo jàpp ne lu wér la mais ne li gën a dëgër mooy ne loolu noonu wérul ndax moo tax imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mu wax ne ci al umm mu ne wa hada wa in kaana munqati'an duna nabi sallallahu alayhi wa sallam fa inna akthara ahli al-ilmi yaquulu bihi wa yaquulu al-farqu bayna an-nikaahi was-sifaahi ash-shuhuud imaam Shaafi'i al-Muttalibi raxmatullah alayhi di boroom ngir mi mu ne moom ci boppam d'accord na xam naa wax naa la ne moom bokk na ci ñi ne condition la témoin teew mooy ñaar minimum ñaar bu jëmee kaw garaawul mais daal minimum il faut ñaar fekke mariage bi muy door a baax xam nga wax naa la ne xanafiya la imaam Maalik loolu la wax ak tamit ñu bari ci ngiiram loolu euh, la wax ak imaam ash loolu la al-Awza'i al-Awza'i ak imaam ath-Thawri rahmatullah ala al-jami' ne imaam ash-Shafi'i dane gis nga yokk bi wa hada wa in kaana munqati'an même bu dee mooy bon d'accord que ne mu lii même bu dee munqati' la mooy daf am rupture manuñ ne lii nii ci hadis bi la bokk yonent ma lay saar ko wax waaye nag fa inna akthara ahlil ilmi yaqulu bi li ëpp ci boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim ci lii lañu d'accord moom lañu wax te moom lañuy jëfe këne ku fi mariage du baax mukk lu dul moom ay témoins yoo xam ne minimum deux lañuy doon te ñoom dañ naan diggante bi am entre mariage ak li nga xam ne mooy concubinage nekkoo di fo entre góor ak jigéen dëkk di mel ni ñu marié te dara marié wuñu mu ne liy différence entre ñaar yooyu rek mooy témoins yi nga xam ne ñoo ko fekke euh, moo tax imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi bi mu soloo xadiis bii wax naa la bokk na ci ñu ko soloo dama ne la ñoom ñoo ko soloo bam de imaam an-Nasa'i mais du ci yépp la yokk bi ñëw euh, imaam at-Tirmidi bi mu ko soloo dane wal amalu ala hada inda ahli al-ilmi min asxaabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa man ba'dahum min at-taabi'iina wa ghayrihim qaalu laa nikaaxa illaa bi shuhuud lam yaxtalif fi daalika man madaa minhum illaa qawman min al-muta'axxiriin min ahli al-ilm mu ne imaam at-Tirmidi moom noonu lay def Abu Iisa Muhammad ibn Iisa ibn Sawrata at-Tirmidi raxmatullahi alayhi moom téereem bi jaami'u Tirmidhi loolu la sunanam bi mooy day indi xadiis mais da ci indi moo tax moom sincèrement téereem moom jàng ko ci kutubu sitta muy téere imaam al Bukhari imaam Muslim sunanu Abu Dawud imaam euh, at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Maaja juróom benn téere yooyu nga xam ne ñooy gën a màgg ci lislaam bi gis nga yooyu noonu amaana bi ci gën a mag mooy jaami'u Tirmidhi mooy sunanu Tirmidhi ndax tellement façon xam-xam yi mu ci def moo moo moo moo extraordinaire allahu akbar moom il est il est il imaamu Tirmidhi non danga naan mais kii moom kii ndax façon boobu moom rekk a ko def moom rekk a def loolu ci juróom benn téere yooyu yëpp yaa subhaanallah waay waay waay raxmatullaahi alayhi wa nawwara qalba wa ja'ala a'liyal firdawsi maskanahu wa ma'wa mu ne moom imaam Tirmidi wal amalu ala hada mi undee xadiis bi ba pare mu ne jëf ji nag mooy laa nikaaxa illaa bi wali wa shahide abd amul mariage lu dul euh, présence su tuteur ak ñaari seede yoo xam ne yu wóor lañ mu ne wal amalu ala hada inda ahlil ilmi jëf ji li boroom xam-xam yi di joxe di jëfe ca ñoom de lañuy ñuy jëfe mooy lii nii këne mariage nit du am lu dul ñaari témoin minimum fekke ko mu ne te lool mooy jëfu boroom xam-xam yi ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waman ba'dahum ak boroom xam-xam yi leen topp muy seen taalibe yi wa minat tabi'in ci tabi'in yi seen taalibe yi wa ghayrihim ak ñi leen ñooñu seeni taalibe ak ñeneen xaalu ñoom ñépp dañu ne laa nikaaxa illa bi shuhud dañu ne ñoom amul mariage du baax du am duñu ñu tudd mbir mbir mariage lu dul a condition mu am deux témoins yoo xam ne ñoo koy fekk mu ne moom imaam at-Tirmidhi ba léegi lam yaxtalif rahmatullah alayhi lam yaxtalif fi dhalika man mada minhu ñii nga xam ne ñoo wëy ci ñoom ñi ma tudd nii saxaaba yonente mi alayhi salaatu seen taalibe yi seen taalibe yi ñooñu ak ñeneen boroom xam-xam yu bari ñoom ñépp kenn wuutewul ko ci wax ji ne benn mariage du mën a nekk lu dul mu am témoin fekk ko mu ne illaa man ba mu des nag ay nit ñoo xam ne minal mutaaxiriin ci ñu mujj ñu lañ mooy yàgguñu mi ñoom ñoom après ñooñu lañ ñëw min ahlil ilmi ci boroom xam yi loo xam ne ñoom nee nañu loolu noonu mën naa mariage mën naa am sans témoin waaye ñoom dinañ wax seen wax ñooñu léegi lool ñu ne waa jumhur yéen kon yéen daal seen tegtal mooy yokkute boobu nga xam ne li gën a dëgër mooy wérul waaye même bu dee wérul moom lañuy jëfe comme li imaam Shafi'i yi wax ak imaam at-Tirmidhi mooy boroom xam-xam yu bari ñoom moom lañuy jëfe léegi te lool mooy wax waa jumhur ci al madahibul arbaa euh, léegi euh, ñu ne leen yéen lool rek ngeen am ñu ne leen waa jumhur yéen lii rek ngeen am ñu ne déedéet xadiis bi nga xam ne moom lañ jële ci te imaam at-Tirmidhi soloo ko ah, jële ko ci seydna Abdullah na Abbas mu yëkkati ko ba ci yonent mi alayhi salaatu mu ne al-baghaaya allati yuzawwijna anfusahunna bi ghayri bayyina mu ne al ñi nga xam ne ñooy prostituées yi jigéen yi jaaykatu seen bopp yi allati ñooy ñi nga xam ne an yuzawwijna na dañuy maye seen bopp bi ghayri na ci loo xam ne amul barabu leer boo leen fekkoon ak benn góor wala nga gis leen ñu ànd di nekk dëkk di ni ay ñu marié boo leen laajee ndax yéen da leen a marié buñ nee waaw it duñ mën a indi benn preuve mooy amul benn témoin ñu ne loolu noon suñu dalil la ñu ne waat am nañ beneen boo xamante ne.

këne dafa général imaam abdullah ibn abbas radiyallahu anhu an mu ne laa nikaax amul mariage illaa lu dul bi shaahiday adlin ñaari ñu wóor ñoo xam ne ñoo koy seede euh, wawaliyin murshid ak koo xam ne mooy tuteur murshid boo xam ne bu jub pour ndaw si euh, léegi Euh, loogi ñu ne nag ñun loolu mooy suñuy dalil euh, ñun waa jumhur luy wane ne ndax même bu lee ne xadiis yi nii yi mawquuf la mooy ci saxaaba bi la yem yële am na wax yoo yëpp buñ leen boolee dañuy gën a dëgëraleen te day wan ne lii am na cosaan te fii laa nikaaxa bi comme liñ ko waxe ci bee weesu mooy ne day dàq que ne mbir mi wérul kon nag il faut mu am témoin léegi nag loolu mooy avis bu njëkk bi deuxième avis bi ñoom ñu ne ñoom contraire lu waa jumhur wax xam nga waa jumhur dañu ne témoin présence de témoin yi ñooy farata mooy condition mooy manu la ñàkk yëgle ko nag loolu dañ koo sopp ñii nag wax lu contraire kon contraire bi mooy la mooy yëgle bi mooy farata mooy condition bi moo mën na ñàkk quant à témoin yi présent yooyu loolu dañ koo sopp rek loolu jële nañ ko ci imaam Maalik wax jii jële nañ ko riwaaya tamit boo xam ne buñ jële ci imaam Ahmad ibn Hanbal ak lenn ci xanafiya yi euh, ñoom dañ ne euh, xam nga li wax jii mooy lan mooy ne bu dee kilifaam daa daa daa kilifaay ndaw si da ko may benn waay te amul kenn ku leen témoigner ku témoigner affaire bi mooy ne waa ji maye moom manula nekk témoin lool c'est impossible ki ñuy may it manula nekk témoin déedéet mooy ne bu dee monsieur Diop dafa ñëw moom di takk si madame Ndiaye bàyyi madame Ndiaye ñëw toog monsieur Diop toog mu ne ko man dama doon madame njaay mii de laa doon ñaan ci sa doom ji mu ne la waaw moom nga doon ñaan ngir soxna may naa la ko mooy ne ñoom ñooñ rek ka fa ne ñoom ñaar ñu ne loolu bu amee après laata ñuy consommer mariage bi ginnaaw yu ñu yëgle ko nag ni ñépp yëg ne eh waaye monsieur Diop waaye takk na madame Ndiaye waaye bàyyi ma ko may ñu ne loolu moom comme que yëg yëgle nañ ko ba léegi mu siiw loolu doy na ñu ne leen waaye yéen loolu fan ngeen ko teg ndax waa jumhur waxuñ lool ñu ne waaw. Euh, ñun fi ñu ko teg mooy xadiis bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ci xadiis boo xam ne imaam at-Tirmidhi moo ko soloo euh, moom nag euh, li gën a dëgër mooy ne xadiis bi wérul yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne a'linu nikaax yëgal leen yëgal leen mooy publicité leen yëgal leen ba mu siiw a nikaaxa li nga xamante ne ni euh, mooy euh, euh, mu tudd mariyage na ngeen ko yëgle ñu ne waaw lool la xadiis bi kay wax na ko mu leen alinu nikaax mooy ne ñoom madame paa bi bi mu mayee doomam madame Ndiaye maye ko monsieur Diop mais après yëgle nañ ko te loolu mooy mooy objectif bi mooy ne ko nit ñi yëg rek voilà te objectif ci ci ci ci mariage mooy mu siiw nit ñi xam ko ba moo xam ne ci la ñuy tàqalee duñ gis monsieur Diop ëllëg mu ànd ak madame Ndiaye gars yi di leen soupçonné naan gars yi seeni mbir wóorul de waay heure bii ci guddi ñoom rek ñu dugg ci feew xam ne moom ñoom ñaar rek wala fu ñu jaar ñu leen di soupçonné bu ñu ko yëglee loolu mooy objectifu yëgle bi mariage bi ñu yëgle ko loolu rek la te loolu mais ñu yëgle ko kay loolu moo moo moo moo moo moo ëpp sax doole que ñaari témoin rek fekk ko ñaari témoin moom bu dee dañ koo fekke dem wax ko ñoom seeni xarit rek yemo nag bu dee dañ koo yëgle fépp wax ko fu bari ñépp yëg ni ah madame Ndiaye léegi moom nekk monsieur Diop bay jëkkër loolu moo gën a kii moom moom moo gën a yaatu lël li euh, ñu ne leen waaw baax na ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne bon yéen am nañ leneen ndax ñun seen xadiis yi ngeen wax yépp xam nga yéen d'accord ngeen ne sax yéen ñu njëkk ñi que ni xadiis yooyu dafa am problème dégg nañ wax ji imaam Shafi'i wax. dégg nañ wax ji nga xam ne moom la imaam at-Tirmidhi wax voilà nee na même yi même bu dee ne am na mooy ne demul ba ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam it ah moom la nit ñiy jëfe te loolu la imaam al al al al Shafi'i wax ñu ne ñun nag kon day leen di wax mooy ne yéen seen euh, seen xadis yooyu wéruñu kon nag mënuñoo sukkandikoo naan il faut mooy am ñun daal li ñuy wax mooy ne daal moom nañ ko siiwal rek mu jeex ah ba pare ñu ne ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne déedéet ndax jullit ñi ca yo début yone depuis ca yonent bi yi salaatu salaam ba léegi ñun gisuñu fenn foo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa maye ba pare ne nañ ko yëgle wala mu digle ne gaa yi ni leen ay ay wa léegi woowal non nañ ko indi ay témoin indi leen ay témoin euh, léegi ñoom dañuy tegtaloo par exemple ne waaw gis nañ euh, sayyidatu Aïcha euh, ki Fatima keroog bi ko yorenti ma lay saar saab bi may Seydina Ali comme ni mu ñëwee ci sunan yi bu abu imaam imaam Abu Dawud bu wér boobu ak imaam An-Nasa'i ñaar yooyu ñoo wér gis nañ ne waxul ne après woowal leen ma même bu dee ne am na rek ay waaye yu wax loolu yu ne yonent waaye sarsam dane demal woowal ma loolu waxuñu lu dugguñu ci boo demee ci euh, par exemple kii sharaawu euh, az-Zurqaani bi indi na fa yooyu dugg ci sharaa bi ni ko al imaam al Qastallaani indee këne dafa woolu ñoom Seydina Abu Bakar woo saxaaba yu mag yi ñu ñëw fekk mbir mi loolu noonu mais loolu wérul loolu noonu wérul moo tax man ma waxoon la yi wér yem ci mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam dana Seydina Ali radiyallahu anhu bi mu ñëwee mu ne ko ana lan nga koy dangaa bëgg takk Sayyidat Fatima mu ne ko mu ne ko loo koy jox mu ne ko aw ma dara mu ne ko ay na dirakal xutamiya ne ko ana sa mbubb koŋ moo xam ne day moomu ma la joxoon nga xam ne day damm ay jaasi walla bokk waa banu xutam ñoo koy def mu dem indi ko mu indi ko mu ne ko may naa la ñu ne léegi yéen foofu est-ce que da faa gis yonent ma lay saar-saar ne accaw indi leen témoin ñi ci lu wér xaalis bu wér loolu amul te gisuñu fenn ci biir euh, jullit ñi jamono yooyu yonent ma lay saar-saar ak salxaaba yi ñoom ñu leen di euh, yëg na ne gaa yi indi leen ay témoin waaye loolu ñoom seen wax la ah, muy ci seen dalil yi ah, am na yeneen yuñ indi yoo xam ne yépp nag ci wàllum euh, après am xel lañ koy teg am na tamit mooy ci wàllu ndax dalil lool la mooy dañ naan naq naqlan wa aqlan mooy teg tegtal boo xam ne yow dangay ñëw ne xadiis bi lii la wax mooy naqal lii la yonent mi alayhi salaatu salaam def wala lii la saxal walla nga ne cim xel après boo indee yoon nga ne cim xel ñoom am nañ yu mel noonu ñu indi comme li ñu wax sànq ne euh, bon objectif bi ci mariage mooy ne ko ñépp yëg du rek ay témoins ndax témoins yi ñoom yëgle bi sax mooy gën a large que ñoom léegi nag euh, ñu ne leen euh, yéen kon léegi yéen seeni dalil jeex na ñu ne am nañ beneen ñu ne kiiwu sayyidatu Safiya bi moom yonent mi alayhi salaatu wa comme li Seydina Anas wax radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog bi nga xam ne ci lañ jàpp jaam sayyidatu Safiya euh, ci ghazwatu Xaybar mu ne euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo takk sans seede ba pare mu def libéré gum ko libéré moom la def muy canam euh, ñu ne keroog saxaaba yi dañ doon wax naan ñun xamuñu ndax yonent mi alayhi salaatu salaam da koo takk mu nekk soxnaam walla da ko def ummu walad mooy koo xam ne comme jaariya koo xam ne benn jaamam la boo xam ne jaamam bu jigéen koo xam ne day koy mën a amal ay doom comme ni Maari al-Qibtiyya radiyallahu ta'ala anhu meloon nee na moom Seydina Anas te xadiis boobu euh, muttafaqun alayhi la bi nga xamante ne nag ci la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu waree ñuy ñibbi ci la ko muur ci la ñu xamee ne kon da koo takk ndax lool moo doon wane ne loolu da ko loolu day wane ne kon loolu ci soxnaam yi la bokk waaye xam ne lii nii tontu koy yomb na lii nii waxoon nañ la surtout Shafi'i yi nga xam ne dañ ne woon buntu mariage moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu ëpp yi muy def loolu lépp ay jagleem la moom la lay tontu rek ci naa Ali mi nga wax dañ ne yonent bi alayhi salaatu moo may doom moom yooyu ay jagleem la. mais te imaam Ash-Shafi'i lu leer la wax euh, ak imaam At-Tirmidhi rahmatullah alayhi dani lii nii yéen mooy tontu bi léegi ñoom pare nañ yéen naka ngeen mën a waxe ne lii kenn masu koo def xanaa déggu ngeen da ngeen bëgg a wax imaam At-Tirmidhi imaam At-Tirmidhi kan moo leen ne li mu wax moom da koo wax noonu rek non li mu wax ne wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm min ashabi an-nabi sallallahu man ba'dahu wa min at-tabi'in wa ghayrihim qaalu laa nikaaha illaa bi shuhuud lam yaxtalif fi daalika man madaa minhum illaa qawlan min al min ahli al loolu noonu mooy tañu xoon du sànq keneen li ba taalibe sax seeni taalibe ba ñoom dañ ne mariage du am lu dul ci ci ay seede ak lu dul ñu néew ci ñu mujj ñëw ci boroom xam-xam yi ñoo wax lu contraire te imaam Shaafi'i waxoon na ne. même bu dee ne xadiis bii li wax wa shaahiday adl dafa am rupture fa inna akthar ahlil ilmi yaqulu bi loolu la ñuy wax li ëpp ci boroom xam-xam yi kon yéen seen woolu dañ koy delloo mooy ne kon deuxième wax bii euh, loolu yéen que li liy farata li liy condition mooy yëgle waaye témoin dañ ko sopp yéen loolu la ñuy delloo seen wax te wax ji ngeen naan ay yaay safiyaat yooyu loolu kii la jagle yonent bi la aleyhi salaatu wassalaam la loolu ñépp xam nañ ne kenn ci jullit ñi du takke noon soxna kenn du ko ci roy ci loolu buntu boobu li ci ëpp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu suñu boroom daf koo jagleel voilà léegi euh, loolu mooy li gën a dëgër ci tontu yooyu léegi nag mu des beneen avis kon ñaari avis yi gis bu njëkk bi mooy ne kon témoin farata la mooy condition la man da ñàkk waaye yëgle ko après loolu dañ koo sopp ñeneen ñi ne non non yëgle bi ci boppam mooy li nga xamante ne nii moom lañu moom ci boppam moom yëgle boobu noonu moom mooy moom mooy condition mooy li man da ñàkk kantaa nag tee mooy loolu dañ koo sopp rek mu am euh, beneen avis Euh, muy këne yëgle bi ak témoin yi ak témoin yi ñaar yooyu yépp condition la mooy doom dañu mu ñu ñoom nekkuñ fi naan bii ak dañ leen boole benn yoon te riwaaye la buñ jële ci seen imaam Ahmad ibn Hanbal muy riwaaye beneen buñ jële ci imaam Ahmad ibn Hanbal boo xam ne bu wutee xam nga biñ génn sànq wax nañ la ne riwaay la buñ jëlee tamit ci moom que ne li nga xam ne mooy farata mooy li nga xamante ne mooy yëgle bi loolu mooy farata te tamit abi bu njëkk bi it que ne témoins yi ñooy farata que ne leen yëgle dañ koo sopp loolu riwaayam la ci moom imaam Ahmad loolu da koo bari le mooy mooy yooyu booy topp euh, ngiiram nga xool ay waxam mooy dafa bari yu mel ni yoo xam ne. presque dangay gis benn masala mu am juróomi wax juróomi wax yépp seen imaam Ahmad jëli nañ ci moom ne wax na boobu wax na benn ci wax na benn bu nekk ci yooyu voilà bii ci moom lañ ko jëlee léegi nag ñetteelu ñeenteelu bi euh, moom it ci moom lañ ko jëleeti mooy imaam Ahmad rahmatullah alayhi ibn Hanbal te tamit moom la bii nag moom la imaam Ibn mu wax mooy lan ne bon léegi daal lenn la mooy amul ne bii nii mooy condition bi nga xam ne man da ñàkk beneen dañ koo sopp mooy daal bon nit ñi daal ñi mu concerné ñooy xool ñooy tànn ci boobu benn buñ ci tànn baax na mooy kii da leen a jox choix te loolu la imaam Ibn Hazm moom loolu la gën a dëgëral mu am cinquième wax euh, boo xam ne moom dañ koy nettali ndax dañoo nekk ci buntu fiqh mais kenn du ko jëfe mooy ne mooy shadh la mooy loo xam ne mooy dafa isole mooy ne dafa dafa mooy ne avis la boo xam ne dañ koy nettali ngir taalibe bi xam ne wax ji am na mais nag c'est pas pour di ko jëfe ah non kenn du ko jëfe mooy ne que ne kenn conditionné wu ci pour mariage wér moom non seulement conditionné wuñ que ne nga yëgle wala témoin am loolu lépp benn du ci condition waaye loolu ñu ko jële ci ibn abi layla ak abu thawr waaye ñaar yooyu yépp ak ñeneen yo bii moom moom dëgërul li gën a dëgër insha allah mooy wax bu njëkk bi que ne il faut mu am ñaari ay témoins minimum condition témoin mu am deux loolu fokk mu am pour ñu ne mbir mi wér na bu amul mooy ne euh, loolu noonu daal di wul wér ak kenn mënu koo tudde ne mbir mi lii nii ab ab mariyage la mooy ne ndax daa am loo xam ne da cee manque en tout cas bu dee ne nag bu dee ne bu dee bu dee bu dee ne euh, bu dee ne nag gars yi dañoo maye ba pare sans témoin yi ñëw mooy après il faut il faut mooy ne comme condition la ci mooy ne loolu dañ koy takkaat dañ naan non non dañuy takkaat affaire bi mooy ne utile ay témoin témoins yoo xam ne il faut ñu nekk ñaar ñaari góor la ñuy doon yoo xam ne ñoom minimum ñoo koy fekke voilà yoo xam ne ñoom te dañuy bu ñu ñëwee il faut il faut ñu mën a dégg wax ji que ne maye gi mooy siira boobu ñu la waxoon ne la ci ponk yi la may ma sa doom may naa la loolu wala ñun dañoo ñëw délégation bi ngir takk ñaan ci sa doom ngir suñu doom ñu ne may nañ leen seen may nañ la may naa leen sama doom may naa ko sa doom voilà seen doom loolu il faut ñuy témoin ñi daal di dégg mbir mi ba bu ëllëg jotee bu problème naree am kenn ci ñaar ndaw si wala waa ji dem ba ci biir ne noowam kii ma suma séy mooma ñooñu mën a témoigner ne ñun fekke woon nañu ko ah oui amoon na yow mii may woon nañ la voilà kon loolu noonu euh, foog mu am waaye tamit mu am beneen affaire mooy ne gaa yi gaa yi tee ñaari témoin bu dee ñaar xam nga minimum lañ la ñoom mënuñoo ñëw léegi nag ñu gaa yi xuumtoo ko seen biir ne xoolal léegi man li ma leen di ñaan te na ngeen ma ko defal mariage bi bu ko kenn yëg nañ ko nëbb suñu biir non non non non non non non mooy ne loolu noonu man da nekk ndax day nekk nikaaxu sirr te nikaaxu sirr li gën a dëgër mooy ne baaxul mooy ne mariage boo xam ne en secret la ndax après yow duñu xam am nga duñu xam ndax kii ñii dañuy njaaloo wala luñ nekk après nga toog mooy ne bu doon lool la ku nekk day mën a toog ne man may woon nañ maag waa ji waa ji ngeen ma gis ma àndal aussi suñu lii nii du konk bi naa may woon nañ dañ koo nëbboon rek moo tax loolu moom dafa xaram léegi euh, bu ñu xamee loolu euh, muy kon condition deuxième condition bi waxoon nañ la bu njëkk bi mooy ne ndaw si bañ a xaram waa deuxième condition ngir mariage wér mooy ñu daldi koy mu daldi am témoin te loolu mooy li gën dëgër euh, que ne nañ ko publicité rek troisième condition bi nag te mooy bi mujj bi mooy ne il faut mu am li ñuy wax can il faut mu am lu ñuy wax can can moom foog mu am mooy condition la ngir mariage bi baax waaw waa joxe can can nag euh, dafa bari ay tur dañ koy woowe as-sadaqu di ko woowe al-mahru dañ koy woowe tamit an-nihlatu wala al-hibaa'u dañ koy woowe tamit farida yi yépp ay tuur la ak saduqa ak ajran ak tawlan ak uqran yooyu yépp ay turam la dañ koy woowe as-sadaq bi nga xam ne mooy can loolu lépp lim liñ ci jublu rek lenn la mooy can gi nga xam ne moom la ndaw si li jox non maanaam ndaw si joxe waa ji di joxe laata muy mën a jote ci ndaw si léegi nag mu am ay laaj mooy lan mooy wane ne can moom sart la xam nga bu dee témoin bi wax nañ la xadiis yooyu laa nikaaxa illaa bi wali wa shaahiday adlin voilà même bu dee xadiis yooyu am na wax waaye léegi lan mooy wane ne yow can nga lan moo tax nga ne charte la dañ naan la ndax yonent bi al euh, alquran moo ne wa aatu nisaa saduqaatihinna nisaa jox leen yéen ñi nga xam ne yéenay ñi ñëw di takk si góor ñi takk si na ngeen jox jigéen ñi ngeen war a takk saduqaatihunna seen saduqaatihinna seen can neex loolu par force la xat man la voilà ba pare mu ne fa mastamtaatum bihi minhunna fa aatuhunna ujurahunna farida tur yëpp da gis ko la jóge gis nga saduqaatihunna neex la farida mooy mu ne fa mastamtaatum lépp loo xam ne bànneexu ngeen ko minhunna ci jigéen ñi bu ngeen leen dencee fa aatuwun na na ngeen leen jox ujurahun na seen can faridatan loolu nag farata la mooy da koy jox loolooy wone ne kon condition la ngir mariyage bi il faut noo can bi moom ñu daal di koy joxe léegi nag buñ xamee loolu ci lañuy xame ne il est impossible euh, ñiy may ak ki ñuy may wala jëkkër yeeg les futurs jëkkër et jabar ñun daal di wax seen biir ne noonu nañ bàyyi mu daal loolu man da nekk loolu mooy mooy ne ñun ñoo ñun nag jël nañ suwaake ne can bi dañ koy annuler bon bokkul ci affaire yi dañ koy non loolu manula nekk c'est impossible par force mu am déggoo condition la nga naan ma lan déggoo alxuraan farida wa aatu nisaa jox leen wal amru yaqtabil wujub dafa digle te loolu farata la mooy ne amul nañ déggoo après bon loolu garaawul quoi nañ bàyyi mu daanu nii par force ngeen joxe ko dañ koy joxe ah. léegi nag bu ñu xamee lool euh, mais na moo mën a am mooy ndaw si daal di jël canam can bon beneen affaire mooy ne gis nga can can du yaay jee ko mooma yaayu ndaw si du yaayu ndaw see ko moom du baayu ndaw see ko moom du waa këru ndaw see ko moom ndaw si ci boppama ko moom wa aatu nisaa ah jox leen jigéen ñi ngeen war a takk fanastamta'tum bihi minhunna fa aatu hunna ujura mooy jigéen gi nga takk femme bi ngay takk si kooku moom moom can bi moo tax gars yi nag business la boo xam ne léegi bu lucratif c'est un business lucratif boo xamante ne nii bàjjen yee euh, am di jàmme yi sax ci la ñuy jaar ngir defar seen dal di ñeex seen cere nga xam ne di yëkkati enchères yi wala iyaadu billah te xamuñ ne ñoom moomuñu ko am na ñoo xam ne yëpp seen problème wu dépense wala maanaam dépense seen problème ndax dépense ñoom loolu du seen problème seen problème mooy ay takkaay yu ñuy am seen problème loo xam ne ci wàllu luxe lay dugg yooyu yépp ñu koy xaar ngir matal ko àgg ci luxe boobu bu ñuy maye seen doom waaw alors que ñoom ñoon ñoon dañoo moomul affaire bi ñoom mère yooyu surtout mère yee koy gën a def ñoom dañoo moomul mbir yi mbir seen doom a ko moom léegi nag ki ñuy maye moom nag bu ko neexee bu ko recevoir voilà ba jël ko bu ko neexee mu may ko jëkkëram delloo ko ko may ko ko loolu mën naa nekk ndax bu boobaa mooy ne yow mbir mi léegi recevoir na li mu moom comme que nag milkiyaam la lu mu moom la léegi nag lu ko neex la ciy def bu ko neexee mu may ko waaj mayaat ko jëkkër bu ko neexee mu may ko yaayam bu ko neexee mu may ko ku ko neex nee daal début bi mënuñoo ñëw laata daraay xaw ñu ne ñun annulé nañ bon y aura pas de dot comme ça voilà ça sera beaucoup plus facile non dañ naan la hé xanaa déggu ngeen li ñu leen wax yéen fu ngeen ne acam joxe leen mbir yi mbaa ngeen dem tool voilà kon loolu charte la boo xam ne bu am solo la euh, léegi ba ñu mais mais det moom dot dot dot pas det dot la dot muy can mais est-ce que mën na nekk lan lay nekk lan lay nekk est-ce que alal rek lay nekk wala mën naa nekk leneen lu dul alal dañ naan la li gën a dëgër li gën dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah yi mooy ne dina nekk ci alal mais il faut mu nekk loo xam ne alal ju dagan la alal waxuñ la rek ay franc ki CFA ki dalasi ki euro non man na nekk loo xam ne comme ab ordinateur man na nekk toolu raisin toolu raisin nga daal di koy maye ne lii tool bii moom laa joxe can loolu népp loolu loolu népp lépp dafa nekk li nga xamante ne dafa bokk ci li nga xam ne moom la ñuy wax can la waaye fokk mu dagan de mënoo jël par exemple ne man voilà man sama cuve vin yu bari yi ma yor barigoy vin yi moom laa jox can ndaw si voilà léegi bu ko defee non non non ndax loolu dafa xaraam waaye tamit foog mu nekk loo xam ne dañ koy mën a jëfandikoo ak loo xam ne dinga ko mën a livrer jox naa la can ana can gi mooy jën jën eh, jën yi nekk ci marigot bi laa la jox can non non non non non loolu manoo ko mooy il faut nga mën a livrer li ngay joxe jox naa la can gis nga picc picc yu rafet yi jaar fii nii di fi xëy tuulee fajar di dem mooy sa can ñu bu fajar gi rombee nga ne xool leen ñu nga nële yaa ko moom xoolal sa alal ji déedéet ndax loolu mënoo ko livrer <laughs> ndax lan kon loolu noonu benn affaire la waaye li gën dëgër même bu dee ne ngiiru wax ju njëkk ji nag boroom xam-xam yi moom d'accord nañ ci mais deuxième bi lu mel ni suñu ngiir bi ànduñu ci te ku mel ni imaam ibn abdul bar al andalusi rahmatullah alayhi mu ko doon mu koy wax ci al tamhid di leeral foofu que ni mbir yi daal manu nekk par exemple lii may bëgg a wax euh, mooy xam-xam booy jaay waa ji boo xam ne moom ngay jox ndaw si wala boo ko loo koy xamal wala boog ab liggéey boo koy liggéeyal wala loo xam ne da ko koy jàngal wala benn benn profession boo xam ne moom nga koy jàngal bu ko manee léegi loolu mooy canam wala boog nga liggéeyal ko lu am solo par exemple ndaw si ñoom dañoo am benn terrain boo xam ne ñoom ñoom seen waa kër dëkk nañ fa mais tabax bi pare woon mooy raax a ci des raax raax kër gi moo ci def comme que waa ji moom maçon la mu ne baay bi léegi man wax ak ndaw si ne man euh, bon man naa leen a raaxal kër gi bu ko defee loolu mooy seen can loolu noonu wala mu ne ko ndaw si ne man de damaa am daa am loo xam ne woon dama ko bëgg mooy damaa bëgg jàng alxuraan jàng xadiis jàng euh, langue arabe jàng yooyu man yooyu yépp di ko jàng waa ji ne man naa la ko jàngal muy sa can nag mooy nekk sa can mu d'accord loolu noonu euh, <laughs> loolu noonu euh, la mooy madhabu imaam Shafi'i imaam Ahmad imaam Abu Hanifa moom dañu non non loolu man da nekk Maliki yee ñoom d'accorduñ ko mais dañoo mooy dañ koo sit ñoom mbir mi dañoo sib affaire boobu que ne bon mooy ne du du bon ci yoon mbir yi warul a demee noonu mooy daal am li ko gën daal mooy du lii warul a noonu léegi euh, mais li gën a dëgër mooy ne loolu mën naa nekk li tax mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, waa ji nga xamante ne nii dafa ndaw si ñëwoon ne yonent mi alayhi salaatu ne may na yonent mi alayhi salaatu boppam am nga ne ba fàtte woon affaire bii nii sax euh, ci dalilu euh, kii waa jumhur ci jotaay bii weesu ñoom dañ ne xanafiya yéen jigéen guy may boppam man da ne ñu ne waa bu yonent yonent mi alayhi salaatu ndaw si ñëwoon nag may ko boppam mu ne loolu alxuraan dafa wax lu leer dane xaalisatan laka min du wamraatun saaliha in wahabat nafsaha linnabi in kaana in kaana nabi in araada nabi an yankihaha xaalisatan laka min duni lmuminin aw kama qaala allah azza wa jal daneew ak jigéen boo xamante ne nii mooy yim ko dagana dafa ñëw may la sa bopp may la boppam bu dee ne yonent mi alayhi salaatu salaam nam mën a koo takk loolu nag c'est exclusivement réservé pour yow yonent mi alayhi salaatu salaam yow ko ak fu ngeen ko wooteeg wilaaye fu man di toll ak mooy diw loolu manul jigéen manula ñëw rek ne wàllu yu bi même way ne man sëriñ bi laa may sama bopp sëriñ bi ne loolu man da ne <laughs> loolu léegi ndaw si da ñëw dafa am benn jigéen bu ñëw euh, wax loolu yonent mi alayhi salaatu Euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam xadiis bu wér la euh, ne kii lu euh, mu tudd xool ko waaye moom yéemu ko mu bàyyi noonu am benn waay bu ñëw bi taxaw bi taxawaay bi yàggee mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bu dee ne amoo ci moom soxla man nga ma ko may man man nga ma ko may yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko demal nga indi demal nga indi loo xamante ni nii moom nga koy jox comme can waa ji ne ko moom amul dara mu ne ko demal nga seeti même bu dee xaataman min zahab même bu dee dangaa am kii noo tudd benn bàgg boo xam ne min min hadith boo xam ne ci ci weñ la sax indil lool waa ji ne déedéet même loolu aw ma ko mu nar koo jox ay benn dàllam am na koo xam ne noonu loolu beneen riwaay la mais daal mooy mu ut lu ne amul yonent mi aleyhi salaatu laaj ko ndax am nga loo man ci alquran mu ne waaw loo xam ne ndax pare nga ngir jàngal ko ko loolu noonu moom mu ne am na ko xam na ko mu ne ko idhab faqad ankaxtukaha bima ma'aka min alquran ne ko demal may naa la ko ak li nga xam ne moom nga euh, euh, moom nga yor ci alquran mooy li nga mokk loolu lan la loolu mooy la kon moom euh, lan la ko lan la ko lan la ko yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis boobu imaam euh, Maalik ci woppam indi na ko bu ci mu ngi ci Muwatta mooy ne lan la ko wax mu mu mu mu la ko la ko may idhab faqad ankaxtukaha bima maaka min al quraan demal may naa la ko ak li nga indi ak li nga am ci alxuraan lool lool lool lool xam-xam la di du alal kon loolu day wane ne lii nii mën naa nekk loolu day wane ne mën naa ne léegi euh, te loolu ci maaliki yi ku mel ni imaam euh, am na ñoo xam ne ci maaliki yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne loolu mën naa nekk loolu lépp mën naa nekk ñoo xam ne ñoom loolu lañ wax même ci ngiru imam Malik wax naa ñoom dañoo sip loolu léegi loolu benn dalil la ñu ne tamit am nañ beneen dalil ci alquran muy comme liñ la waxoon shar'u man qablana muy ci suuratul qasas euh, te tuddoon nañ ko ci jataay bii weesu mooy Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam góor gu baax googu wax naa la moo jum euh, mufassiruna dañ naan Seydina Shuayb la alayhim assalaam bim naan ko inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya haatayn ala an ta'jurani thamaaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik léegi euh, ñu ne ndax fii nii contrat bi bi ñu may Seydina Muusa Seydina Shuayb doom ji mu ko may doomam ji mu ko may Seydina Muusa lan la lan lan lan la joxe comme can joxewul xaalis ah góor gi da ne ko alayhima salaam man de dama laa bëgg a may sama doom kenn ci sama ñaari doom yi haate yi ñoom ñaar ñii ngay gis ala an ci charte nga di ma luye la nga liggéeyal ma samaniya xijaj huit ans fa in atmamta ashran boo koy boo ko matalee dix ans nag fa min indika loolu moom ci sax baax la rek yaay xool waaye huit ans yi bu matee ma may la kenn ci sa doom ci sama doom loolu euh, ñu ne mais yéen lu ngeen tegtaloo ñu ne mais est-ce que la la la yonent Yàlla Musaa expertise ci sàmm ak di liggéeyal euh, góor bi loolu noonu ba matee huit ci lañ ko ko may te waxoon nañ la shar'u man qablana shar'un lana ci li gën dëgër ci teqantal bi nga xamante ne ni moom lañ waxoon kon nag ñu ne lii nii lépp day wone ne loolu mën naa nekk kon ne mahr muy euh, can mën naa nekk alal dinañ ñëw après ci lan moo gën a néew ci can lu ñu mën a joxe can wala lu ñu gën a bari est-ce que am na limite boo xam ne mooy li gën tuuti ak limite bu gën a bari ci can loolu incha allah dinañ ci ñëw léegi euh, am na tamit ñeen ñu euh, ñu ne euh, waaye que can tamit mën naa nekk bu dee koo xam dafa am jaam libéré gu muy libéré ndaw si mën naa nekk canam comme xadiisu saydatu safiya biñ la wax sànq te lool muttafaqun alayhi la loolu imaam Shaafi'i ak imaam Ahmad naka noon imaam Daawud loolu lañu wax rahmatullah alayhi waaye ñi des ci boroom xam-xam yi dañ ne noonu lool man da nekk non non man da nekk ta li tax mooy ne xadis boobu euh, dañ lay wax ne la mooy liñ la waxoon sànk rek loolu noonu jaglee yonent bi na aleyhi salaatu loolu ay jagleem la euh, te loolu boo mënuñ ci sukkandikoo ñun ñii voilà léegi mu am beneen mooy ne am ñu ne can tamit ginnaaw alal expertise xam-xam boo am wala euh, wax nañ la bu nekk li gën a dëgër ak libérer nit est-ce que l'islam moom mooy man nga def sa can can gi mën naa nekk waaji tuub ndax lan imaam euh, euh, An-Nasa'i rahmatullah alayhi dafa solo ci xadis bu wér muy xew yay yaay euh, saydatu umm suleyma bi di yaayu saydna anas radiyallahu anhuma moom abu talha al ansaari radiyallahu anhu da koo anas ne fa kaana sadaaqu ma baynahuma al li nga xam ne moo doon canu euh, umm suleyma di yaayam bi ko Abu Talha takk mooy tuub gi ndax boobu dafa ñëw ne dafa bëgg Umm Sulaym Umm Sulaym ne ko man ku mel ni yow daganuma du ko du ku ñuy ku ñuy delloo mais yow manoo maa takk ndax man jullit laa yow ngay yéeféer voilà léegi nag euh, comme que noonu la mooy manoo maa takk bi mu tuubee nag Seydina Anas ne fa aslama fa kaana sadaqu ma baynahuma ba mu tuubee tuub gi la def can gu nekk seen diggante xam nga lii euh, day wane ni ci biti ne loolu mën naa nekk can mooy ne ak nit mën na ne benn jigéen gis benn euh, ate bu mu bëgg wala koo xam ne gëmul yàlla waa ji bëgg ko mu ne ko non man moom boo tuubul manoo ma takk loolu lu ñu xam la léegi mu tuub mu ne ko loolu mooy sama can en tout cas xadiis bi de ci biti loolu lay wone te képp ku ne loolu mën naa nekk bii da koy appuyer wallahu taala alam léegi nag ñu ñëw nag ci aali kalaj gi muy beneen masala muy est-ce que am na loo xam ne dañ naan lii mooy can manula dépasser fii maa xam ne dañ naan noo can nag moom euh, kuy joxe can waroo joxe lu gën a tuuti lii wala manoo joxe lu gën a bari lii est am na loolu nag gis naa ne waxtu wi Euh, jot na ndax daa am yeneen yitte yu ñu war def xam naa kon tey dañuy yem foofu insha mooy kon hal li sadaaqi walla hal lil mahri xaddun est can dafa am limite moo xam ci tuuti waay walla ci bari waay foofu la ñuy yem allah ba jotaay bii di ñëw ñu taala aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala